ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi nga xam ne moom lañuy jànge ci ghazwatu Uhud muy xare Uhud ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis lii di suñu ñetteelu jataay ci njàngat yooyu walillaahi alhamdu wal minna doon ànd ak en même temps waxu imaam Ibn al al-Jawziyya ci Zaadul Ma'aad fi xayri fi si fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wa salaam. Ah, ne amaana tey la ñuy jeexal yenn daal di dugg nag ci côté mas'ala yi jëm ci wàllu ashuhadaa mu yi jëm ci wàllu martyr. yooyu incha allah yan façon martyr moo am allah bu dee teel nañu pare li ci desoon ngir ñu dugg ci incha allah ñu daal di ciy jàll incha allah kon imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah yi waxoon naa liñ ci wax dafa bari mais amaana incha allah ci benn bi ñuy cité ci la ñuy yem tey li ci des ñu xool wax yenn yi après ñu daal di continuer incha allah. mu ne moom raximahullah minha anna waqata uxudin kaanat muqaddimatan wa irhaasan bayna yaday mawti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa thabbatahum ila axiri ma qaal mu ne xare Uhud bi bokk na ci xew-xewu xare bi lim ñuy wan te wan ko saxaaba yi radiyallahu anhum mooy que ne dafa nekkoon ay prémices muqaddima loo xam ne ab introduction la woon wa irhaasan nekk ay xam ne day ay ay signe avant-coureur yoo xam ne yuy wan jullit ñi di ne xool leen mooy yonent bii ma leen yónnee mu gënal ma ci lu ma bind man borom bi subhaanahu wa taala waaye li muy nekk ak yéen lépp bés dina ñëw dootul nekk te gi ndax kullu nafsin dha'iqatul mawt mooy bakkan bu ne dina mos dina mos li nga xam ne mooy faatu ndax kero gis nañ ne ñi demoon ba dem ba jege Médina daw dem ba jege Médina ak ñi jóge ca xare ba keroog comme li imaam Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi wax ne li taxoon ñu gin koo def mooy bi ñu déggee ñu ne qutila Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne rey nañ seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam te loolu gisoon nañ ne ñenn ñi waxuma ñi daw rek mais am na ñoo xam ne dañoo taxawoon daal di arrêté teg seeni arm alhamdulillah alhamdulillah ndax lan baleen seydina anas ibn nadr radiyallahu anhu rombee ne leen lan ngeen di taxaw nii bàyyeeku teg seeni arme ñu ne qutila rasulullah mu ne lu tax ngeen di dem doon quumu fa muutu ala ma maata alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne leen jóg leen yéen bu dee ne même bu dee ne information boobu dëgg la lu ngeen di def da ngeen di toog xaar gaa yi ñëw massacrer leen quumu jóg leen fa muutu ngeen dee ala ma maata ci li nga xam ne ci la faatu rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy nga gis annoncé mooru yonent bi alayhi salaatu wasallam keroog cafouillage bi ak terrible gi nouvelle boobu terrible ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñenn ñi nga xam ne ñoom ñu nga doon xeex dañu ne gisoon nañ ko mel ni ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu nee nañ ñoom daal comme que mbir yi demee na noonu ñun daal nañu xeex rek ngir am shahada amaana ñu ruj ñu mucc wala rek ñu am shahaada comme que loolu xew xew-xew boobu nag lanaan le fait que ñu annoncé na yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina ci biir xare bi ta ñu bari kenn amu ci woon sikki sàkk que ne lu dul ñi nga xam ne ñoo newoon ak moom que loolu am na suñu boroom di leen ci wan ne nag bés dina ñëw boo xam ne dinañ leen ko annoncé këne yonent ba alei satu salaam génn na àddina bu boobaa nag mu nekk la vraie mu nekk réalité boo xamante ne nii dëgg la mooy ne lii xew na nii ngeen mujj gis ko deke lool ay wax yu amul la woon ibn Qami'a alayhi laanatullah moo doon kaj waaye nag mu nekk prémisse ay signe avant-coureur yu leen di wanne ah yëg leen ne nag seen sang bii di suñu sang ñun ñépp alayhi salaatu wassalaam dina génn àddina de lii nii da leen di wan ne mooy mu ngi leen di wan ne introduction la pour wan leen ne développement baa ngi ñëw ci kanam mooy lool nag dina xew dëggintaan moo tax suñu boroom daldi leen di fas fa sabbatahum mu dëgërloo leen ñi nga xam ne ñoo wane bëgg a wane ginnaaw ginnaaw bu yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àddina moo xam nga arrêté la nga doon def ne comme que man daal newatu fi naa bàyyeeku wala sax ma génn ci diine gi walla naa bàyyi rek ba luy way dal dal ma mais dootuma def dara suñu boroom ne déedéet ne déedéet moo na imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah ne balil waajibu lahu alayhim an yasbutu ala diinihi wa tawxiidihi wa yamuutu alayhi aw yuqtalu fa innahum innamaa yacbuduuna rabba sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hayyun laa yamuut falaw maata muhammadun sallallahu alayhi wa sallam aw qutila laa yanbaghi lahum an yasrifahum dhalika an diini wa maa jaa'a bihi fa kullu nafsin dhaa'iqatul mawt wa maa bu'itha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li yukhallada laa huwa wa laa hum bal liyamuutu ala al-islaami wat-tawhiid mu ne li suñu boroom li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam warloo ci ñoom saxaaba yooyu radiyallahu anhu mooy an yasbutu ala diini ñu daal di dëgër daal sax ci diineem te loolu moom la yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam warloo ñi leen toppoon moo tax keroog Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina dafa dajale njabootam Seydina Yaqub Yaqub ne leen ay samay doom ana ma ta'buduna min ba'di qaalu ilaahaka wa ilaaha abaa'ika Ibrahima wa Ismaa'iila wa Isxaaqa ilaahan waahidan wa nahnu lahu muslimuun ñu ne ñun kenn lañuy jaamu mooy yow suñu baay yow Ibrahim yow Yaqub alayhi salaatu wassalaam di sa yàllaay baay yi di seydina ak Ismaayil ak Isxaaq ilaaha waaxidan muy benn yàlla képp dong wa nahnu lahu muslimun te moom lañuy wommatul muy boroom boobu subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom la yonent bu ne warloo communauté moo tax mu ne balil waajibu lahu alayhim an yathbutu ala diine li am ba des mooy li nga xam ne moom la yonent boobu warloo ci communauté ñi ko topp ba ilaa yawmi diin ba ci ñun ñii yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom la warloo ñun mooy ñun ñun an nasbuta ala diinihi wa tawxiidihi wa namuuta alayhi mooy ñu daldi di ciy sax tee diine ji mu dëgër sax ci wa tawxiidihi wéetal borom bi subhaanahu wa taala wa te tamit ñu daldi di ciy génn àddina mooy ne du ne kilifa gi njiit bi génn na àddina rek ñépp bàyyi loxo déedéet ndax suñu boroom subhaanahu wa taala diineem ji ah mooy deful kenn di fi sax ci kaw suuf moo tax ba kuffaaru Quraysh ni doon bëgg lool yonent mi alayhi salaatu génn àddina mu ne jarul ñuy def afa in mitta fa humul ndax yow boo génnee àddina ñoom ñoo fii sax ndax dañoo mujjoon naan bàyyi leen ko rek waay waay nañ ko bàyyi rek bu deewee rek bu ko defee moom affaire yi jeex suñu boroom ne afa in mitta fahumul xaalidun est-ce que yow boo génnee àddina yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom waa Quraysh ñoo fiy des kenn du fi des moo tax nag du ne yonent génn na àddina nga dellu ca la ne woon déedéet waaye ñu nit du ne sëriñ diw suñu ustaas diw ku baax ci ñun teet ñu jàngal lu lépp lépp moo ñu ko xamal daanaka mu génn àddina rekk ñépp désespéré wu flambeau bi mu yoroon ñu bàyyi mu rot loolu aarun ala alayna wa ala man fa'ala hada loolu aw ŋàññ la aw xas na ci kaw ci def loolu waaye li yelloon mooy ñu téye flambeau boobu ah, leeru lislaam boobu bañ a wadde ci ñoom flambeau boobu bañ a wadde ci seeni loxo kon lan moo tax mu ne ndax ñoom fa innahum innama ya'buduna rabba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom saxaaba yi ak ñun ah ñoom boroomu ki bind yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boroomam moom la ñuy jaam moo tax kalimatu tawxiid buur yàlla lañuy ñuy jaamu jaamuwuñ keneen ki ñuy xamal njaamu goog nag mooy mooy suñu yonent aleyhi salaatu wassalaam comme yàlla la jaamu nag te buur yàlla xayyun laa yamut du génn àddina kon nag kon nag mooy ne ah moom nag du fi jóge kon lu la man di dal ci tiis loo mën a ñàkk-ñàkk ak ki nga ñàkk lu man di tol ci yow ci wàllu diineeg lépp bul désespéré wu ndax yàlla mi ko yoroon yor la moom mu ngi fi yàlla mu ngi fi mu ne kon falaw maata bu génnoon àddina moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam wala ñu rey ko kenn warul woona génn bàyyi ci diineen jooju moo indi ak li nga xam ne moom la fi indi ndax bàkkan bu ne day mos dee te yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li ma wax sànq mooy yónniwuñ ko ngir mu sax fi du ñoo fii sax du ñoom it ñoo fii sax saxaaba yooyu alayhi radiyallahu anhu waaye buur yàlla da leen fay indil ngir ñu génn àddina ci lislaam moo tax mu ne wala tamuutunna illaa wa antum muslimun bu kenn ci yéen génn àddina lu dul ba muy génn àddina dafa wommatul yàlla mooy yow yow lu man di ñàng-ñàng-ñàng fexeel ba booy dee buur yàlla reconnaître que ne yow anta minal muslimin wala tamuutunna fexe ba bu leen dee illaa wa antum muslimun lu dul ngeen nekk ay jullit kon loolu mooy li nga xamante ni nii mooy objectif bi même bu dee ki nga xam ne moo la doon tette ki la xamal lépp génn na àddina waaye suñu boroom du génn àddina moo tax mu ne wama muhammadun ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir mu ne wama muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi ar-rusul afa immaata aw qutila inqalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shaakiriin di suuratu ali imran verset 144 suñu boroom subhaanahu wa taala nag di leen ci wax foofu te aayowee bokk na ci ñu war a gis inshaa allah mu ne wamaa mu ne saxaaba yi radiyallahu bi xew-xew boobu amee ba ñu doxale noonu suñu boroom nag wàcce aaya ne leen nag wamaa muhammadun illa rasul ne leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkul lu dul ab yonent qad xalat min qablihi rusul jiitu na jàll na jiitu woon ko ay yonent yu bari yoo xam ne maa leen yónni woon man borom bi dundatuñu afa in maata ndax bu génnee àddina aw qutila wala ñu daal di koy rey inqalabtum ala anqabikum na di dellu ci seen gannaaw mooy ca la ngeen newoon wala bàyyeeku génn ci diina ji ndax newatu fi suñu boroom nag ne waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a képp nag koo xamante ne nii dangaa dellu sa ginnaaw ginnaaw bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina nga ne kon naa dellu la ma nekkoon kon ni nga xam ne noonu la xewe woon pourtant suñu boroom mettoon na en bi jullit ñi ci loolu waaye bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina am na ñoo xam ne dañoo génn àddina dañoo dañoo génn ci diine ji ba moo xewaloon xurubu ridda yooyu seydina siddiq abu bakrin siddiq radiallahu anhu woon mëne ginnaaw génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a mu ne képp koo xamante ne nii dafa wane ginnaaw ginnaaw loolu dana ko wóor ne wane ginnaaw googu mu def lan yadurra allaha du lor yàlla dara amul dara lu muy wàññi yàlla ne woon ci diine ji tubbi loolu bul foog ne yow yàlla ngay wàññi yàlla loolu fa lañ ya loolu loolu yàlla dara dara dara dara wa sayajizillahu shakirin te borom bi subhaanahu wa dina fay xël séef naa fay te dina fay ñi nga xam ne ñooy ñi ko sant daldi des ci diine jooju malgré perte bu mag boobu nga xam ne perte nañ kon loolu lu am solo la loo xamante ne nii ñun xoolal léegi man nañ ko dégg neneen mooy defet yi am nii mu ngi mel ni perte bu rëy ndax ñu bari ci génn àddina nga gis jullit ñoo xam ne ñu bari lañuy rey ci xare yi nga dem ba daanaka yow danga naan lislaam ana kan moo koy taxaw di ko protége suñu boroom nag nee na bu demee noonu wa man yanqalib ala aqibayhi ku wane ginnaaw génn ci lislaam bi ndax yooyoo xew falan yadur allaha shay'a loolu du lor yàlla dara te du ko wàññi dara te nag wasa yajzillahu shakirin buur yàlla dina fay ñi nga xam ne ñooy way sant yi ñi des malgré tout ci diine ji ndax waxoon nañ la ci jataay bii weesu këni buur dundug jullit dafay chevauché wu ak mooy yooyoo ànd mooy nattu yi nga xamante ne moom la suñu borom di nattu nit ki ci boppam waaye nattu ko ci communauté mag lépp kon loolu mooy lu am solo mooy lu mu metti metti nañu xam ne asamaan si doon tiim alayhi salaatu wassalaam suuf si mu doon dox ñun ci lañu ne te yàlla mi nga xam ne moo def loolu fekke woon loolu lépp ne fi mu ngeeg ñun ba léegi te ku nekk ci li ñu newoon mu defal la li ñu defoon ku ne ci li ñoon ñu newoon suñu boroom jàppale la comme ni ñu leen jàppale woon suñu boroom bu xamoon ne ñun mérité nañu Jibril Seydina Jibril wa Seydina Mikail dinañu indil ci xare Seydina Jibril ak Seydina Mikail waaye waxuma la xare rek waaye bu xamee ne dëgguma ku mérite loolu mu indil la ko ñu lay jàppale wala tàggatal la ay nit ñu baax wala ay yonent yoo xamante ne nii ñu jàppale la ci loolu wa ma dhalika ala allahi bi aziz loolu jafewul yàlla kon loolu muy lu am solo foofu nag lañuy ñuy yem ci li nga xam ne moom la imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi yal nañu ko suñu boroom fayal daal di wax ci zaadul ma'aad fi siirati zaadul ma'aad fi yi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam waaye bokk na liñ ciy jànge ba léegi te mu feeñ mooy ne xoola yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw xare bi bi Abu Sufyaan ñëwee wax li muy wax ba dem yoonam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ne Seydina Ali topp ko radiyallahu anhu ba xam fu mu jëm bi mu ne ko Makka lañ jëm lan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ban action la njëkk a def man rajulun yanzuru li ma fa'ala Sa'd ibn Rabi'a Allah mu ne man rajulun ana ban góor ana kan ci mbooloo mi yanzuru lii mooy dem xoolal ma seetal ma ci biir nit ñi ci champ de bi ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu wa ardaa am fil amwaati huwa am fil ahyaa est-ce sur la liste des morts wala sur la liste des blessés kan moo may xoolal tey demal xoolal xoolal ma ci biir mbooloo mi ndax moom dafa génn àddina wala génnagul àddina allahu akbar mooy li ko dal yépp moom alayhi salaatu wassalaam toj nañ bëñ bi damm na deret jaa ngi tuuru xalaqatul mighfar dugg na ci kaw lex yi fett fettu casque bi waaye loolu lépp deret ji sotteeku bi ñu defee ba arrêté deret jeeg yooyu li njëkk a def maa faala man rajulun yanzuru li maa faala Sa'd ibn Rabi' afil ahya'i huwa am fil amwaat ndax ci ñi génn àddina la bokk walla ci ñuy dund ñu gis ne alayhi salaatu wassalaam kon nit boo newee kilifa nekk njiit wala per de famille walla nga am ñoo jiite boroom xam-xam ak lépp del saytu ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ñooy ñi nga xam ne suñu boroom def na nga ànd ak ñoom say àndandoo di leen saytu ak yow luñ la mën a sori xam nga yonent bi alei satu am nañu ko gën a jege ci askan laajul Seydina Hamza comme niñ ko waxe woon neewul man yanzuru lii ma sanaa abdallah ibn abdullah ibn jahsh doomu bàjjanam neewul seetal leen ma ko waaye ki mu wax sa'd ibn rabi' al ansaari min ahli al madina laa mooy bul bàyyi kenn njiit nag boo ko doonee noon la amul man ñii way sama askan ñii way sama parti politique ñoom rek lay saytu déedéet ni nga koy gise ñun tàmm nañu da ngay gis politique suñu politique ni muy deme am na ñoo xam ne du ñu nangoo dem yenn villes yi président yoo xam ne ndax foofu seen opposant bi gën mag moo fa ne au contraire léeg-léeg sax en plus léeg-léeg ñu koy koñe ci wàllu budget wàllu financement ngir dëkkam bana dox yaa subhaanallah ndax ab opposant la ville mbam ne ndax bu doxee ah day nekk menace ci man yaa subhaanallah kooku vision moom néew na kooku xam nga ne defarum réew taxu koo jóg même bu dee mooy président ku mel noonu dëgg-dëgg la waroon a seeti encourager ko di ko jàppale ndax dëkk ba bu ko réew mi bu dee gox bu ne daa def ni kooku mbir yi dox waaye du ñu ko def ku nekk di koñe sa moroom moom it bu faloo fayu te ña nga xam ne ñoo fa nekk lañ ko doon def yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewul lool maa sanaa man rajulun yanzuru lii maa sanaa Sa'd ibn Rabi'a neewulaa kee ansaari la déedéet moom man naa seet ñi nga xam ne maag ñoo ma bokk Abdul Muttalib waxul lool de ñi ma bokkal maam ñi ma bokkal Qusay ibn Kilaab waxul lool de waaye man rajulun yanzuru li ma sanaa Sa'd ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu anhu wa ardaa kon nañuy bàyyi xel di saytu nit ñi jamono yii bu dee yow sa say doom say cousin say yooyu say mbokk manoo leen a gis dee leen woo léeg-léeg di leen saytu ci li ñu ne yor nga seen numéro yor nga lool man nga ngay woote des fois jël nouvelle loolu bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne façon jaamu yàlla yi gën a màgg yu jaam mën a jaamu boroomam waaye nag dañ koy sàggane dañu koy sàggane waaye yooyu wa aati dal qurba xaqa daa bokk ci yi nga xam ne dangay jox way jege ñaale yi seen àq kon nag jullit day saytu moroomu jullitam ci lu ñu nekk rawatina bu dee yàlla leen yilif waaye gis nga Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu moom li mu tontu mu ngi nekk ci ses derniers instants waaye li mu wax mooy fàttewul mu ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam waa Ansaar naan leen la fa qul li ashaabika la 'udra in xulisa ila rasulillah wa minhum aynun tatruf amu ngeen ngànt mooy mu ngi sukuraat waaye mu ngi xalaat mbokk yi di leen wan ne lii nii nga xam ne ci laay génn àddina mooy dëgg nañ ci ne te duñ am ngànt te kanamu boroomam ñu nit amuñu ngànt amuñu ngànt bu ñu bàyyee diiney lislaam xam-xam bi nara naax saay te sax du naax saay noonu ndax suñu borom fu ane jamono ji ne mu tàggat ñoo xam ne ñooy téye taawu xam-xam boobu ila ma sha'ahu rabbu rabbuna subhanahu wa ta'ala ba garaw mu koy neex mu yëkkati xam-xam kon nag ñun mooy ne amuñu ngànt fa kanamu borom bi bu ñu xoolee lenn ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu lii jàngale yi lislaam yi yi ñu war a def naax saay amuñu ngànt ca suñu mu borom kon loolu lu am solo la bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge ci ghazwatu Uhud muy këne nit mooy foo noo màgg màgg màgg ak loo jege jege borom bi yenn yi nga xam ne ñooy xew léeg-léeg mooy ne du yaw li li ni ko bëggee tout lay def ndax keroog yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu gisee ni ñu faate bàyyi te xam Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ak niñ ko décapité mbir mi neexu ko woon te metti woon na ko am na sax ci benn riwaay boo xam ne tudduma ko ndax riwaay boo dafa da'if imaam ibn Hisham moo ko wax mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ah, mooy ab ahadis la boo xam ne wéru dane keroog ma duñu ma duñu ma ah, duñu ma laalat ci sama njaboot lu mel ni liñ ma laal yow Hamza Seydina Hamza ci metti guñ ma mooy ne mbir yi la gis nañ li mu wax ne bu ma buur yàlla defee ma gañe waa Quraysh de dinaa def lu toll ni trente personnes ci ñoom lu toll nii ñu gis ne alquran bi mu waxee lool lool moo doon législation mais suñu boroom ñëw ne ne déedéet fa in aqabtum jullit ñi wax loolu ñu gis tamit yonent bi alayhi salaam ni ñu ko war a topp ci lépp surtout ci yooyu nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne xam nga waxoon nañ jëfi yonent bi alayhi yi nga xam ne farata la ñu topp ko ak yi nga xam ne du farata yooyu waxoon nañ ko jarul ñu ñëwaat mais mooy topp yonent yooyu nga xam ne du farata ni mu bénéfice saxaaba yi bi mu waxee loolu radiyallahu anhum lañ wax loolu ñoom it ne ñoom it bu ñu jekkoo Quraysh si dinañ leen def lool waaye alxuraan ñëw ah, ne déedéet fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma yuqibtum bi ne buñ leen gaañee buñ leen tooñee bu ngeen di fayu fayu leen di toll noonu waaye nag mu leen ko dépassé muñ loo alayhi salaatu wasalaam ne ko kantaa yow wa in sabartum la wa xayrun lis-saabiriin wasbir wa ma sabruka illaa billah yonent bi alayhi salaatu wasalaam muñ daal di leen di jéggal am na ci riwaay boo xam ne imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ko solo boobu tudduma ko naroon naa ci ñëw mais bon sama xel ci génn mooy ne après yonent bi alayhi salaatu salaam dalee ne dane allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun bi waxee loolu suñu boroom def lool ne bu leen fayoo noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré jamono ji deretam ji di tuuru ñu damm bëñam mu naan allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun te loolu yonent bi alayhi salaatu da koo nettali di wax naan comme si mu ngi gis benn yonent boo xam ne dafay woo ay nit ay ñoñam ñu dóor ñu daldi xareek moom ba damm bëñam daldi toj xar kanamam ba deret yi di toq ci ci xar kanam gi mu koy faxas di ko faxas deret ji tanaan allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun comme li yenn boroom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi ne moom alayhi salaatu wasalaam boppam la doon wax ndax loolu da koo dal noonu même bu dee am na yeneen riwaaye yuy ñëw bi wane comme ni imaam al-Hafiz wax Ibn Hajar ci al-Fath yuy wane ne am na yonent boo xam ne bu mu daloon la bi mu defee taxriiju indi xadiis yi wax yooyu yépp ne mooy kon daa dal kooku daal di koy dal comme niñ ko gisee mooy importance su muñ te muñ booy muñ mooy fi mu mettee foofu la ko suñu boroom ne ko muñal wasbir muñal wama sabruka illa billah mais nag kenn du mën a muñ lu dul bi awnillah buur yàlla jàppale la ba léegi bokk nañ ci li ñuy jànge ci ghazwatu Uhud muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ bi xare bi jeexee dafa dajale saxaaba yi radiyallahu anhum rangale leen ci ginnaaw ne xatta usniya ala rabbi azza wa ba ni nga xamante ne ñëw leen ñu sàppe ma daldi kañ daldi bàkk delloo njukkal sama boroom mi nga xam ne màgg na tedd na kañ ko ci yooyu nga xam ne moom lañ gisoon yu am solo lool ñaanam gu am solo lool ak kañ yu am solo yooyu muy ne xoolal jamono ji mu defee loolu mooy jamono ji nga xamante ne nii naxa ci biti nii nag naan defet la ñu bari génn àddina waaye mu sant yàlla delloo jukkal borom bi subhaanahu wa taala neewul na way yàlla lu tax nga teg ñu lii déedéet waxul lool de gisoon nañ discours ba lépp mu delloo borom bi subhaanahu wa yëgal ko ne fekk ñoom ñu koy man ci lañuy ne ci diineem jiite yal na alak ñi nga xam ne ñooy kuffaar yi ak ñi nga xam ne ñooy waa ahlul kitaab alladhina yu'awinunahum ñoo leen di jàppale kon mooy nit loolu mooy lan mooy dangaa def examen par exemple amoo échec bul saaga bul désespéré li ngay def mooy delloowal njukkal sa boroom subhaanahu wa taala delloowal njukkal sa boroom subhaanahu wa taala dangaa dugg ci benn projet affaire ba mujjul antu delloowal njukkal sa boroom delloowal njukkal daal di koy kañ daal di koy ñaan mu la defal la li nga xam ne moo gën insha allah loolu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal jamono joo xam ne ñu ngi yaakaaroon jamonoy désespéré mais mu ne dajaloo leen ba ma mën a kañ daal sant ki nga xam ne mooy suñu boroom azza wa ah, waaye bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge ah ci ghazwat Uhud insha allah xam naa nag ci lañuy yem ci côté yooyu mooy ne alayhi salaatu wassalaam gis nañ bi muy ñibbi ah ku mu ku mu dajeel rek bu dajeeg nit mooy dina fexe ni mu gën rafete fekk sa mbokk gaañu nu mu gën rafete mu tàggee la noonu sa mbokk mu génn àddina xoolal xoolal xoolal ni mu adouciré ni mu commencé wax ki nga xam ne moom la doon wax ki nga xam ne mooy xam na bint Jahsh mi nga xamante ne nii keroog génn na ak ñàkk na frère ñàkk jëkkëram ñàkk bàyyi te xam di nijaayam di Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib xoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la ko waxee yaa xam nu ihtasibi agsiwul rek mu gi dajeeg moom rek ne ko ne ko ne ko sa jëkkër deena déedéet sa jëkkër deena sa rakk sa frère deena sa nijaay deena waxul lool de bi ñu nuyoo wee bare mu ne ko yaa xam nu ihtasibi mooy ngir waajal nit ki ci xabaar biñ koy jox ndax boo ñëwee jox ko ko noonu mën naa causer loo xam ne mën na am sax mort subite cœur ba mën na faa taxaw wala mu am tension génn àddina ci saa si moo tax xoole yonent mi yi salaatu wasalaam ñëwul rek waxe ko ko noonu waaye nim dina rafete ba pare waajal ko ngir mu mën a dékku information bi mu ko koy wax ne ko yaa xam nu waxu ko sax yaa xam na yaa xam nu comme ni mu doon wax yaa Aish yaa xam nu bi mooy muñal te yàlla tax xam na koo wax loolu boo commencé wax loolu dina xam ne ah mooy ne xabaar la boo xam ne naru la metti xam nga loolu moo tare au minimum nga ñëw rek daal di koy xëpp mu ne ko ci lan laay kan laay muñal mu ne ko lan mu ne ko sa frère mu ne fastarja'at wastaghfarat la mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaanal buur ñaanal ko buur yàlla mu daal di koy jéggal mu ne ko waat ihtasibi muñaatal ba léegi mu ne kan laay muñ keneen mu ne ko sa sa nijaay Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa mu ne ko waat ihtasibi mu ñaatal mu ne ko kan mu ne ko sa jëkkër di Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr mu daal yuuxu mu daal yuuxu nga gis ne loolu tamit dalay wan li Yonent bi alayhi salaatu salaam ne jigéen bu ne jëkkëram place bu rëy lay occupé ci moom loolu tamit day wan àq bi nga xam ne moom la jëkkër am ci soxnaam ak jege bi nga xam ne moom lañ war a jege ñoo ba ñi nga xam ne xoolal frère ni mu lay jege jege ndaw si jëkkëram la moo ko moom jëkkëram a ko gën a jege frère am gin koo jege ni yaayam gin koo jege sax ay waajuram kon nag lool nañ ciy bàyyi xel kon nag ci noonu insha allah la ñu jeexale kon njàngat yooyu ci côté bii léegi nag mu des li jëm ci njàngat yi jëm ci yi nga xamante ni ñoo jëm ci wàllu shuhadaa yi ah ndax lu lu tax ñu dugal ñu fii ndax gis nañu c'est la première fois xare am autant de jullit ñu toll nii daal di génn àddina soixante-dix personnes ci riwaaye Seydina Al-Bara ibn Azib ñu daal génn àddina ah ci say hadith Seydina Anas bi mooy ci waa Ansaar kese ñoom soixante-dix lañ pour wan na ñu bari lañ kon nag lu yell la ak la fa yonent bi alayhi doxale ak ñoom daal di leen denc sans mu suulle daal leen denc saamu sang leen comme ni ne ci xadiis Seydina Jaabir ak xadiis Seydina euh, euh, euh, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi kon loolu yell na ñu taxaw ci tamas dafa bokk tamit ci ciy jàng ci wàllu shuhadaa ak seeni àtte ak façon yooyu ak nan lañ leen di doxalee ñoom yooyu annoncé woon nañ ko kon nag nii lañuy commencer insha allah kon nii lañuy commencer mooy shahid ana mooy lan moo tax ñu tuddee shahid shahid mooy ki nga xamante ne dafa génn àddina ci xare boo xam ne dañ doon xare ak yéeféer yi lan moo tax ñu tudde ko shahid lan moo tax tuddewuñ ko beneen tur ko beneen tur ñu tudde ko shahid imaam al-Hafiz ibn Hajar di ñu tontul question boobu ci Fathul Bari mu ne mu ne ixtal uxtulifa fi sababi tasmiyati shahid shahida mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ana lan moo tax shahid le martyr ñu tudde ko shahid muy martyr te tuddewuñ ko beneen tur tuddewuñ ko par exemple qatil ku ñu rey tuddewuñ ko baat yu mel noonu waaye ñu tudde ko qatil lan shahid lan moo tax mu ne boroom xam-xam yi nag dañoo wute ci lan moo tax ñu tudde shahid shahid mu ne fa qaala an-Nadr ibn Shumayl li annahu hayyun ka anna arwa ka anna arwaahahum shaahida ay haadira mu ne an-Nadr ibn Shumayl nekkoon boroom xam-xamu luga la woon bu mag waaye tamit boroom xam-xamu xadiis la woon nekkoon sëriñu ñoom kii euh, euh, ñoom imam Abu Dawud ak ñoom da ngay dégg ñu naan qaala Nadr ibn Shumayl seen jamono yooyu ñoom imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi mu ne fa qaala nee na an Nadr ibn Shumayl linguiste bu mag la woon moo tax da ngay gis ci Shumayl rahmatullahi alayhi nee lii lii lay tekki wala lii wut lii mu ne li tax ñu tudde shahid tudde ko shahid mooy li annahu hayyun ndax moom day dund ka anna arwaahahum shahida dafa mel ni seen ruux yi li tax ñu tudd leen lool mooy ñoom dañuy dund comme si seen seen seen ruux yi dafa présent mooy shahida ay xaadira dañoo présent seen âme yi dañoo présent nekk fi dañ fee nekk di dund looloo tax ñu tudd leen shahid loolu benn wax mu ne moom ba imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne wa qaala ibn al-Anbari mu ne Kanta ibn al-Anbari rahmatullah nee na moom lii la wax li anna Allaha wa malaa'ikatahu yashhaduuna lahu bil janna mu ne shahid dañ koo tudde shahid martyr dañ ko tudde martyr shahid xam nga shahida mu ngi jóge ci shahada shahada mooy témoigner na. shahada mooy témoigné na shahida mooy fekke na comme buñ naan shahida xam nga dañuy naan shahida fulaan al al waqa mooy fekke na xare ba wala xool télé booy seetaan lañ koy woowe noonu mooy baat fekke di observer di xool nekk fa loolu la baat biy tekki loo xam ne da taxaw man koo témoigner ndax yaa nga fa woon gis ko anan mu leer loolu mooy étymologiquement mot léegi nag lan moo tax ñu koy tudde shahid ki ki génn àddina ñu koy tudde shahid an-Nadr ibn Shumayl ne ndax moom moom ku fi ne day dund seen ruux yi day dund moom day dund comme ci seen comme si seen ruux yi dañoo présent dañ fee nekk yow nga nekk ak ñoom présent seen ruux nekk fi comme yow ni ñu fi nekk looloo tax ñu tudde leen shahid mu ne Kantaa ibn al-Anbar yi dane li anna allah ndax buur yàlla ak malaakaam yi alayhimu salaam yashhaduuna lahu bil janna dañu koy seedeel nit ki bu génnee àddina ci loolu rek te yàlla tax ñoom suñu boroom ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo koy seedeel li nga xamante ne mooy àjjana kene kii bokk na ci ñi nga xam ne ñooy def suñu boroom ci boppam moo leen koy seedeel ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam loolu di deuxième wax mu ne waqiila ñetteel wax nee nañu li tax ñu tudde shahid shahid mooy li annahu yashhadu inda xuruji ruuhihi maa aad maa uidda min al am ñu ne ñetteel wax bi que dañ koo tudde shahid le fait que buy génn àddina mooy buñ koy rey noonu muy génn àddina wala muy faatu ci toolu xare bi suñu boroom da koy dévoiler wan ko mu gis mu leer comme ni ngay gisee sa loxo bii te si ki sàkk woon lii sama sama loxo la ni muy demee noonu moom noonu noonu noonu la ko suñu boroom di wuññil mbir yi muy gis li nga xamante ne moom lañ ko dig ci ay teraanga yoo xam ne moom la ko suñu boroom dig moo xam ci alxuraan wala ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wassalaam looloo tax ñu tudde ko shahiid kon loolu li ñetteelu wax imaam alxaafiz ibn xajar ba léegi ci fatxul baari mu ne waqiila nee nañu li tax ñu tudde shahiid shahiid li annahu yashhadu law yushhadu bil amaani minan naar ñeenteelu wax bi ne li tax ñu tudde shahiid shahiid mooy ne moom dañu koy wax ci lu leer mettre ko à l'abri ci safara moom mooy ne dañ koy wax mu gis mu leer ci moom këriñ xaw ma kan mooy dugg safara mais moom looloo tax ñu tudde ko shahid loolu ni muy leere ci moom nekk li nga xam ne day leer naññ ci moom ba amul benn lënt looloo tax ñu tudde ko shahid mel ni ku fekke loolu gis ko mu leer nañ noo tax ñu tudde ko shahid kuy témoigner di gis loolu nekk martyr loolu di ñetteel ñeenteel mu ne waxtee la juróomeel bi li anna alayhi shahidan bi kaw kawnihi shahida ñu ne li tax ñu tudd ko loolu mooy day am koo xam ne mooy témoigner que ne moom mii le fait que mu nekk shahid mooy day am koo xam ne day témoigner li anna alayhi day am ci moom shahidan ci kawam koo xam ne mooy témoigner que ne moom mii shahid la ku faatu la ci yoonu yàlla loolu di juróomeel mu ne waqiila ba léegi wax yi juróom benneel li annahu la yashhadu inda mawti illa malaa'ikatu rahma am ñu ne li tax ñu tudde shahid shahid mooy këne mooy këne ndax buy génn àddina du ko teewe du ñëw fekke bu génn ruuxam teewe ko fekke ko lu dul malaayka yi nga xam ne ñooy malaaykatul rahma malaakaay yërmande ñooy koy fekke teewe li nga xam ne mooy ak génn àddinaam looloo tax ñu tudde shahid shahid mu ne waxtey la nee nañu ba léegi ju juróom ñaareelu wax li annahu alladhi yashhadu yawm al qiyaama bi iblaaghir rusul am ñu ne li tax ñu tudde shahid bi shahid mooy ne ndax moom day seede yawmal qiyaam këne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam li leen suñu borom yónni woon di daal dinañ koy matale te àggale nañ ko mooy mission bi dox nañ ko mission accomplie indi nañu li leen suñu borom yónni woon ne leen ngeen jottali ko looloo tax ñu tuddee ash-shahidu shahida wa qiila wi wax ba léegi ci Fathul Baari mu ne ni annal malaa'ikata tashhadu lahu bi husnil xaatima am ñu ne li tax ñu tudde martyr bi martyr shahid moomu shahid te utilisé woon beneen mot mooy ne malaaka yi ñoo koy seedeel rafetu mujj mujj gu rafet ñooy seede këne kii nii faatu ndax yàlla tax kooku mujj gu rafet la am malaaka yoo koy seedeel la waqila neuvième wax neuvième wax di ñu ne li annahu yushaahadu almalaaikatu inda ihtidaari ndax moom day gis yushaahidu almalaaika mooy moom buy génn àddina nekk ci sukuraatam moom day gis malaaka yooyu le fait mu leen di gis di témoigner lool di ko gis mu leer que ne mooy malaaka yi yërmande yi buy génn àddina looloo tax ñu tudde ko shahid loolu beneen wax la muy neuvième wax dixième wax ñu ne li yu yushahidul malakut min daari dunya wa daaril axira am ñu ne dixième wax li tax ñu tudde shahid shahid mooy ne moom day témoigner day gis almalakut nguur nguuru yàlla gu kawe gu ëpp xelu nit ki ndax al mulku wal malakut mulku mooy suñu univers bi malakut ak mooy li ko féete kaw jëm kaw mooy suuf si mulku mooy suuf seeg yooyu ak univers bi noonu mais malakut moo ko féete kaw mu ne moom day témoigner loolu noonu moomeelu yàlla gu rëy googu min daari dunia wa daaril aaxira di ko témoigner fii nii di ko observer di ko gis fii nii moom shahid bu buy génn àddina fii ci àddina ak bu demee alaaxira waqiila onze wax ñu ne li annahu mashhudun lahu bil amaani min an-naar loolu waxoon nañ ko da koo répété waat ah, moom imaam alxaafis këni dañ koy seedeel këni moom mucc na ci safara kon boobu du onzième waxoon nañ ko mu ne waqiila li anna alayhi alaamatu shahaada bi annahu qad najaa onzième wax bi te di dernier wax bi ci lan moo tax ñu tudde shahid shahid mu ne ndax li anna alayhi alaama ndax day nekk ci moom màndarga boo xam ne bu feeñ leer buy témoigner màndarga boobu nga xam ne moo xam ku ñu jam flèche la mu génn àddina wala ñu dóor ko bal mu génn àddina loolu day te da la boo xam ne moom mooy seede que ne moom mii kii mu dal ba génn àddina mooy najaa mucc na te rëcc na mooy ne mucc na te na kon loolu mooy wax yi nga xamante ni ñoo am ci lan moo tax ñu tuddee shahid shahid te imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi indi ko ci baari ah léegi mu am beneen question ginnaaw bi ñu gisee kestion bu njëkk boobu lan moo tax ñu tuddee shahid shahid est-ce que martyr mooy kenn nit koo xam ne kese moom dafa génn àddina ci li nga xamante ne mooy toolu xare kese kooku kese lañuy ñuy woowe shahid ñu ne la déedéet ndax xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu na ko noon imaam Muslim ibn al-Hajjaj solo na ko imaam Muslim eh, eh, imaam Malik moom dane foofu riwaay bi mu indi moom hadis bi mu indi mooy këne martyr yi martyr yi en dehors boo ci génnee ki nga xam ne moo moo faatu ci toolu xare boo ko ci génnee sept lay loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mais même loolu mooy ne nag lim boobu mooy gis nañ wax nañ la hadis bi nekk ci saxiixayn bu imaam al Buxaari boobu ak imaam Muslim dane ash-shuhadaa'u xamsa ñi nga xam ne ñooy martyr yi cinq lañu wax naa la riwaay imam Malik dane dane lan dane sept lañu mooy xadiis bi mu indi moom dane sept lañu te du moom rekk ko solo waaye boo seetloo boo boolee xadiis yi nga xam ne ndax du du yooyu rekk ci wax xadiis yu bari la yoo xam ne yenn ñu ngi ci sunanu Abu daawu yenn ñu ngi ci at sunanu imam at-Tirmidhi imam at-Tabarani ah, mooy téere xadiis yi yu bari boo demee danga fay fekk noonu ah, na ko noonu ci masanid yi ci ay eh, musnadu imaam ahmad rahmatullah alayhi tamit mu nga fa ak eh, musannafu imaam ibn abi shayba imaam at-tirmidhi wax naa la ko rahmatullah alayhi waa sunanu al arba'a yi indi nañ ko mooy hadith yu bari yoo xam ne boo boo leen boolee bu ci nekk yonent mi alayhi salaam di wax naan diw naan ku ku mel nii martyr la ku mel nii martyr boo leen boolee daanaka ëpp nañu mat nañu quinze wala ñu ëpp li nga xam ne mooy vingt ah moo tax ah ku nga xam ne mooy par exemple imam al euh, al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah yi moom dane bi muy bi mu leen di bi moom dafa boole indi riwaay yi nga xam ne ñooy wax yi ñëw ku ci nekk di wax naan yonent bi alayhi salaatu naan kii martyr la kii martyr la koo xam ne mooy dañuy teg ki faatu ci toolu xare fële di wax ñeneen ñoo xam ne ñoom dañu am darajaay martyr ndax dinañ ñëw après buñ leen limee ñaata kon kon façon martyr yi lan la ak est-ce que noonu mu lim te mooy ñoo xam ne faatuwuñ ci toolu xare mais dara jaay mooy même martabaay martyr la ñam est-ce que ñooñu dañuy yor acte yi nga xam ne dinañ leen lim ci martyr yi est-ce que ñooy bokk acte wala déet. imaam al-Hafiz ibn rahmatullah alayhi moom bi mu leen dajalee da ne wa qad ijtama'a lana min at-turuq al-jayyida akthar min 20 fa inna majmuuca maa qaddamtuhu bimaa ishtamalat alayhi al-ahaadiis allatii dakartuhaa arbaca ashara xisla moom dane imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne dajalool nañ mooy dajale na lim dajale ci ay xadiis yoo xam ne ci ay yoon yoo xam ne yu baax lañ mooy yoo xam ne du ay yu da'if mooy ci ay yoon tey ceen ay càll la yoo xam ne du yu da'if duñu faible ay xadiis yoo xamante ne nii ëpp nañu li di wax naan façon martyr yi wax ci loo xam ne ëpp na ishrina ëpp na vingt aktharu min ishrin mu ne nag fa inna majmu' ma qaddamtu bi muy shara xadiis biñ la biñ la wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam muy xadiisu Seydina Abu Hurayra boobu te mu nekk ci Sahih Imaamul Buxaari mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane martyrs yi cinq lañu mooy cinq lañu boo ci génnee boo ci génnee ki nga xamante ne nii boo ci boolee sax ki nga xamante ne mooy fii sabilillah ci génn àddina ci toolu xare mais ci riwaay Imaam Maalik bi boobu dane en dehors de dañuy faatu ci toolu xare set lañu imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne li ma ci jot lim rek mat na quatorze arba ashara mat na quatorze yoo xam ne façon yoo xam ne yu ñëpp ay martyr lañu kon nag insha allah mooy kon xam nga ne loolu bari mooy bu ñu naree lim ñoo ñëpp instant bi mooy waxtu wi jot na